bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalina sayidina wa nabiyina wa shafiicina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi altayibiina altaahiriin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli annaxu almaysuur aljuzu thani kon tey insha allahu taala ñu tàmbali deuxième tome bi ginnaaw bi nga xamante ne suñu boroom ci mbaaxam ak jàppandalam jeexal nañu tom bu njëkk bi ba defoon exercice yi tey nag insha allah ñu bëgg tàmbali deuxième tome bi ndax waxoon nañ la an naxul maysuur dafa boroom yal na ko yàlla jàppale ak ñépp ñu nekk ci liggéey boobu mu taxaw fële ca région parisienne yal na ko yàlla jàppale te jàppale leen moom da ko xaajoon ci dë bu njëkk bi jeexaloon nañu ko ñaareel bi nag moom la ñuy ubbi tey insha allah nga gis ne nim ko tëgge da ko tëgge comme ordre bi defoon ci premier bi moom lay topp mais bii nag comme ni ñu ko waxe woon ci cours yi bii mooy bi nga xam ne moo gën a yaatu te gina a yaatu te am na yeneen yoo xamante ne nii yeneen ay duruus ay cours yoo xam ne yu am solo la ci naxu yoo xam ne gisuñ ko woon ci première partie bi dinañu ko gis incha allah ci deuxième partie bi daanaka genre résumé lay doon ci bi weesu mais am ginay xóotal tuuti ak dolli loo xamante ni amu ci woon ndax comme ay maf'ulun mutlaq xam nga yooyu gisuñu ko woon comme bu ma nee jalastu jalsatal udabaay wala darabtuhu darbatan mudariyatan comme darabtu darbatan jalastu jilsatan yu ainsi yooyu noonu maf'ulun mutlaq xam nga loolu gisuñu ko woon almunaada yooyu yëpp gisuñu ko woon ay yaa muhammadu yooyu noonu kenn gisu ko woon am na yeneen ak yoo xamante ne nii mu ngi ci ak nan la ñuy defee eh, compter yi nan la ñuy compter yooyu yëpp tamit ci arab lool tamit gisuñu ko woon kon tey allah ñu tàmbali cours bu njëkk bi day niroog bi ñu jóge woon ci tom bu njëkk bi bii mu commencé cours bu bu njëkk bi al kalimatu wal kalaamu. boo fàttale ko lii genre résumé kon lay doon. mu ne alkalimatu walkalaamu loolu mooy cours bu njëkk bi mu ne alkalimatu léegi day définir mooy duma wax lan la ndax waxoon nañ ko booba mais tamit dañuy jàpp na ñu ngi ci deuxième année année bu njëkk bi walillahi alhamdu jeexoon na yal na yàlla jubal def la ci newoon jub te dimbali ñu ci yii it mu jub mu ne alkalimatu muy définir nuqtataani lafdun lahu maana walla nga ne alkalimatu lafdun lahu maanan mooy alkalimatu mooy kàddu mooy alkalimatu mooy baat mooy mu ne loolu mooy kàddu bopp lafdun mu ne lu ñuy génn ci gémmiñ la lu ñuy prononcer la lu ñuy wax la loo xamante ni lahu maanaa day am nag day am expression lay doon boo xam ne day am sens mooy wax joo xam ne dafa am sens comme bu ma nee farasun farasun am na sens wala déet mooy fas kooku am na sens wala ma ne moom mooy joxe misaal farasun loolu mu ne la loolu kalima la farasun mooy fas loolu bu ma nee fas loolu am na sens mooy wax la ju am sens loolu tur la bu ma nee le cheval loolu tur la un cheval yaktubu loolu tamit kalima la mooy baat la boo xam ne am na am na sens yaktubu mooy mu ngi bind mooy comme ma ne huwa yaktubu wala ma ne muhammadun yaktubu muhammad de mu ngi bind am na beneen mu joxe particule lool mooy ci verbe yi min min nga xam ne min alxuruufi la ci particule yi la bokk kon nga xam ne kon alkalimatu day nekk tur comme nañu ko waxe woon mais day nekk verbe day day nekk particule day nekk minal asmaa yi day nekk ism day nekk fi'l waaye day nekk xarf loolu mooy kon alkalimatu mooy la lahu maanaa baat la boo xam ne day am sens buñ ko waxee day am lu muy tekki bu ma nee dóor na dóor na am na lu muy tekki bu ma nee ximaarun mbaam am na lu muy tekki rajulun ku góor am na lu muy tekki loolu mooy alkalimatu bi ci tagu mu ne alkalaamu mu ne alkalaamu day définir nuqtataani huwa al jumlatul mufiidatu alkalaamu kantaan ak mooy kii kàddu waxtoo xamante ne ni mu ne mooy al jumlatul mufiida bu ma mooy wax wax joo xam ne dafa ci phrase lay doon mais boo xam ne phrase bu am sens boo xam ne tamit phrase la boo xam ne dara manqué wu ci phrase complete lañ koy wax ci français bu ma nee mu ne exemple jaa al muallimu jaa dikk na al muallimu jàngalekat bu góor bi loolu mooy am na sens jàngalekat bu góor bi ñëw na loolu la door amatul dara lu ma ciy doon mooy phrase bi mat na lépp jaar na yoon léegi mu ne beneen exemple al ilmu jaa al muallimu loolu jumla lan la comme dinañ ci ñëw léegi jarul koy wax bi ci tegu mu ne beneen exemple al ilmu naafi'un al ilmu xam de naafi'un lu jariñe la mooy xam-xam day jariñe dafa am njariñ di jariñe loolu phrase la mooy phrase boo xam ne bi njëkk jaa al muallimu bëgguma ko woon a ndax moo ci topp mooy phrase verbale la phrase boo xam ne verbe la commencé al moom phrase la boo xam ne tur la commencé léegi ñu gis ne ñaar yooyu léegi nag mooy def transition ci li topp ci lim def noonu mu ne al jumlatu naw'ani al jumlatu phrase comme ñu ngi ci al kalaamu dañ ne mooy al jumlatul mufida mooy phrase boo xam ne day complète phrase complète phrase bu am sens bu ma nee jaa ar rajulu jaa dikk na ar rajulu waa ju góor wala ma ne zahaba idrisu ilal bayti zahaba dem na idrisu idris ilal bayti ci kër ga loolu am na sens wala ma ne euh, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a loolu wa jaa mu min aqsal madinati rajulun lool rek mooy loolu am na sens wa jaa mu jóge mu dikk te mu dikk min mu dikk min aqsal madinati jóge fa fa ca faubourg dëkk ba rajulun fa gën sori ci dëkk ba ca ca cat la périphérique ba rajulun benn waay loolu am na sens léegi nag mu ne la al jumlatu yi phrase nag dafa composé wu ci ñaar phrase yi ngay dégg ci arab bu ñu la nee phrase phrase ci ñaari mbir la composé wu amul ñett amul ñeent ñaar yi moo mën a am mooy soit mu nekk jumla ismiya phrase ci arab moom ci loolu la composé ci ñaar yi ñuy wax loo mën a dégg jumla ci arab mooy loo texte boo mën a gis ci arab moo xam ab xadiis la wala boog li njëkk ab alxuraan la wala xadiis wala waxu boroom xam-xam yooyu yooyu yépp ak téere yi ngay gis day composé wu yi yi ngay nekk ci biir day ci ñaar rek la composé wu soit bi nekk jumla luñ naan moo tax mu ne al jumlatu nawaani ñaar la jumlatun ismiyatun phrase boo xam ne phrase nominal la moom la ñuy wax ci mooy phrase boo xam ne ab tur la tàmbalee loolu nag mubtada ak xabar rek la mën a nekk moom loolu lii yëpp sax waxoon nañu ko doon nañ ko junj mais cours bi duggaguñu ci woon moom defagu ci woon cours mooy ne jumla ismiya mubtada lay doon mooy mubtada la phrase bi il faut mu nekk euh, euh, tur bi nekk ci kaam nekk mubtada wala xabar pour ñu ne lii jumla ismiya la mooy phrase nominale la phrase la boo xam ne dafa tàmbali ak tur sinon rek mooy nekkoon loolu du jumla ismiya boobu mooy bu njëkk bi phrase boo xam ne tur la tàmbalee comme exemple léegi ma ne la alqur'anu nuurun wala alqur'anu kalaamullaahi bu ma nee alxuraan de kàddug suñu borom la mooy loolu phrase bu ab bu jumla mu fii dala mooy boo xam ne am na sens bu phrase complète la mais bi ma nee ndax alxuraanu alxuraan loolu tur la mooy téere bi ñu xam kalaamullaahi kalaamu mooy xabar bi wowwa mudaaf allaahi mudaafun ilay léegi loolu benn la wala ma ne alquraanu nuurun wala alquraanu shifaa'un alquraan de médicament la buy faj mooy day fajaate loolu phrase la boo xam ne dafa commencer tur ndax alquraan waaye bu ma nee suleymaanu jamilun suleymaan de ku rafet la loolu tamit phrase nominale la mooy tur la tàmbalee loolu mooy partie bu njëkk ci phrase arabe ñaar la benn baa jàppal bi ci tegu mooy phrase boo xam ne phrase verbale la boo xam ne verbe nag la tàmbalee yooyu nag ñoo gën a bari ci arabe mooy phrase yoo xam ne verbe lay commencer xam nga français en général moom verbe verbe bi verbe bi sax moom dadul moom moom du jiitu kii bi verbe bi du jiitu euh, sujet bi da ngay gis les enfants vont à l'école mais vont les enfants à l'école loolu dañ naan la jugul alors que nag arabe nag li ëpp mooy deuxième bi ma mooy phrase boo xam ne phrase verbale la verbe la tàmbalee bu boobaa nag day am boo nee verbe mooy il faut nag mu am sujet ku jëf-jëf ji boo nee jëf jëf ju ne li wolof naan lu yëngulu ne am na ku ko yëngal yaa a jamais xaw ma sans feu wala feu sans fumée xaw ma naka ngeen koy waxe ci seen làkk boobu noonu en tout cas mooy daal cause principe de causalité nga xam ne bu manuma ne kaas euh, bi de man damaa ñëw sama néeg kaas amoo fi woon ma fekk ko fi ba pare ñu ne ma léegi mais de toute façon mais nag moom moo fi teg boppam xam nga loolu mooy li nga xam ne moom man la nekk kon loolu day nekk lan jumla fi'liya kon mooy deuxième partie bi muy phrase verbal nga xam ne bu nekkee verbe kon verbe bi day soxla lan day soxla am am sujet ñaar yooyu nag ñoo am ci arab exemple bu ma nee xaraja ibrahimu minal bayti xaraja génn na ibrahimu ibrahim minal bayti loolu ci kër gi mooy jóge na ci kër gi génn na ci kër gi loolu boo xoolee phrase bi yow pour nga xam ne da ngay xool début bi est-ce que tur la commencé wala verbe bu dee tour la commencé nga ne jumla ismiya la mooy phrase nominale bu dee nag verbe la commencé nga ne loolu phrase verbale la. léegi xaraja Ibrahimu minal ci booy xool da nga naan xaraja verbe la fi'l la kon bu boobaa nga xam ne kon jumla lan la jumla fi'liya loolu nag ci lay ñëw nii. moo tax mu ne al jumlatu nawaani al jumlatu mu ne la phrase mooy phrase ci arab nawaani ñaar la ñaari xaaj la ñaari ñaari ci ñaar yi la composé wu amul beneen ismiyatun mooy jumlatun ismiyatun mu def entre parenthèse mubtadaun wa xabar mubtadaun wa xabaru bu boobaa dangay am mubtada am xabar loolu mooy phrase boo xam ne tur la tàmbalee ñu koy wax phrase nominale mu ne exemple al mu nuurun xam-xam de leer la leer la yoo xam ne day tax nit ki du def yoo xamante ne nii ñàkk xam moo tax mu mu koy def comme torche lampe buy leeralaate nit ki bu ko amee yu bari fanatique yi ñuy jàpp ne affaire yi eh, nii la war a demee il faut so te fekk l'islam moom ne loolu du deme noonu yombal ko boo xamee yow na ngay xam ni ngay def waaye tamit ñi nga xam ne kenn waru koo yombal tamit doo fi nekk rek naan nga am affaire yi nañ ko yombal déedéet ndax xam-xam bi leer la bu lay ñiital kon loolu mooy fra mooy exemple bi mu joxe nga ne ko waa léegi lii lan moo may wan nekk phrase nominale la mu ne la al ilmu mooy lan le savoir le savoir est une lumière est lumière léegi euh, mu ne la le savoir lan la nga ne tuur la mu ne la kon mu ngi noonu al ilmu kon nga xam ne kon euh, boo boobaa nag dangay am xabar nuurun mooy xabaru mubtada bi al ilmu loolu mooy bu njëkk bi an nawul awwal mooy jumlatun ismiya te bu boobaa mubtada ak xabar bi ci tegu mu ne wala mu nekk fi'liyatun mooy jumlatun fi'liyatun fi'liyatun ci fi'l la jóge li nekk jumlatun taa boobu moo tax ñu accord bi fi'liyatun bu doon masculin loo xam ne masculin la kon du wax kenn du wax fi'liyatun fi'liyun la lañuy wax léegi jumlatun fi'liya mu ne mooy phrase verbale entre parenthèse mu def fi'lun wa fa'ilun fi'lun mooy mooy verbe wa fa'ilun ak sujet mooy jëf ak ki jëf mooy il faut kon loolu am ci phrase boo xam ne verbe la commencer verbe mu ne exemple kataba rachidun kataba bind na kan moo bind rachidun rachid rachid bind na loolu nga ne ko lan moo may wan ne lii phrase nominale euh, verbal la wala la tam mu ne la xoolal nga ne kataba mooy lan bind na jëf la wala tur la nga ne noo loolu jëf la action la mu ne la kon lool mooy won ne kon phrase la boo xam ne dafa commencer ak tur ak kii boog ak verbe ak jëf kon loolu jumla fi'liya la loolu mooy li jëmoon ci partie boobu léegi mu ne fal jumlatu mu pare ci loolu mu ne fal jumlatu la budda laha min mubtada'in aw fa'ilin bayna qawsayni al musnadi ilayhi wa min xabarin aw fi'lin bayna qawsayni al musnadu euh, li mu ne nañu wax ba pare mu ne fal jumlatu frase ci arab la budda laha min mubtada'in aw fa'il frase ci arab pour mu nekk jumla mufiida jumlatun mufiidatun phrase bu ñu mën a bàyyi xel bu am njariñ boo xam ne dañ yi wax ji tegu na laa budda lahaa manu la ñàkk min mubtada in phrase boobu am mubtada mooy soit mu commencé tur nekk mubtada te bu nekkee mubtada mooy leen day am xabar comme al ilmu naafi'un bi mu joxe woon kon bu nekkee kon il faut phrase bi am mubtada mooy lii wala bu amul mubtada mu am verbe mu am sujet boobu te bu amee sujet ku wax sujet mooy sujet wax verbe ku wax mubtada wax xabar deux yooyu lim la bëgg wax mooy phrase arabe il faut mu nekk soit jumla ismiya wala jumla fi'liya loolu rek la la bëgg a wax moom la lay waxal fi mu ne la kon fal jumlatu kon phrase ci arabe la budda laha manu la ñàkk a am min mubtada in ci mubtada wala bu amul mubtada aw fa'il wala boobu mu am sujet rek deux choix yooyu bu nekkee mubtada da ngay am xabar bu dee fa'il am nga fi'l bi muy verbe bi kanam mu def entre ne loolu mooy al musnadi ilayhi lii mooy yi nga xamante ne ni moom dañuy sukk dañuy wéeru ci seen kaw xam nga yi nga xam ne dañuy wéeru ci seen kaw manu la ñàkk sinon waa ji du man li muy def buñ nee nit ki moom balaa dox il faut mu tànk kon il faut tànk yi mooy ñoo koy appuyer mooy bu dee ñoom newuñu fa mooy waa ji lu dox walla ñu ne yaram woo xam ne dañoo rocc ci yax yi amul benn benn benn os léegi ko buñ ko roccee ndax ci la doon sukkandiku loolu nag frase ci arab comme yax boobu nga xam ne ci la nit ki yax yi composé nit nga xam ne mooy tax mu dëgër ba mën kii bu deñee waa yi euh, wadd mu ne yii tamit ci phrase loolu la mooy soit mu ne am mubtada mubtada waxoon nañu ko wala mu am fa'il mooy sujet mubtada mooy tour bii commencé lan bi commencer bu nominal wala mu am sujet verbe sujet sujet mooy ki jëf-jëf ji bu boobaa verbe phrase lan ngay ver verbal ngay am ndax verbe mooy jiitu mu ne gis nga ñaar yi muy mubtada ak fa'il mooy yi nga xam ne dañuy sukkandiku ci ñoom mu ne wamin xa comme ni yax yi ñoom ñooy comme yax yi ci doomu aadama gi ñoom la wamin xabarin est-ce rek la soxla mu ne déedéet wamin xabarin aw fi'lin bu amee mubtada il faut mu am wa min xabarin kon mu soxla xabar manumaa ñëw rek ne al ilmu toog di xoole xam-xam ñu toog bi ma xaar lan laay wax ma toog rek ne xam-xam wala al madrasatu bi ma toog rek di kii al misbaaxu lampe bi as-samaa'u asamaan si al ardu suuf si at-taawilatu taabal ji al kuraasatu kaye kaye bi al kursi yu chaise bi léegi ma noppi déedéet mooy il faut ma am lu ma fa teg moo tax mu ne la boo amee lool wamin xabarin kon boo amee mubtada dangay war a mooy verbe bi bu amee mubtada day soxla xabar aw fi'lin wala bu dee nag moom bu cas bi nga xam ne sujet la am boobu day soxla lan verbe mooy jëf mu ne te lool mooy almusnadu mooy li nga xamante ne nii moom mooy liy sukkandiku mooy li ñuy sukkandiku mooy ne affaire bi relation la boo xamante ne lim lay wax al musnadu yi mooy li nga xam ne dañuy dellu ci moom dañuy sukk wéeru ci moom moo tax xoola bala manoo am jëf joo xam ne kenn jëfu ko il faut kiy jëf présent boo comprendre lii rek comprendre entre musnadu yi ak musnad bu ma mooy jëf ji bala moo am il faut ki koy jëf nekk fi bu dee koy jëf mu ngi fi bu boobaa jëf ji man naa am comme que nag mu ngi fi moom kon moom ci kawam lañuy ñuy wéeru kon jëf ji moom lay xaar mu nekk fi ngir mu mën a wéeru ci kawam mën a nekk mais bu fu neewul jëf ji lan du mën a nekk loolu moo tax moom lañuy wéeru ci kawam bi ci tegu nag alxabar ak alfin la nga xam ne yooyu ñoom ñoom moom il faut ñu soxla ki njëkk mooy jëf ji wala mubtada euh, kiy jëf wala mubtada léegi mu pare ci loolu mu ne al azminatu al mooy temps yi al azminatu mooy les temps comme ni ñu ko gisoon bële passé ci tom bu njëkk bi mu ne al azminatu salaasatun al azminatu temps yi de salaasatun ci arab ñett la mooy temps bi jamono jamono ci arab ñett la lool sax wolof dañuy wax lool mu ne almaadi nuqtataani almaadi wal xaadiru wal mustaqbalu almaadi mooy li weesu hada bu ma nee hada zamanun qad mada loolu de ma ne lii de jamono ju weesu la loolu mada yamdi mooy weesu na mada ci maadi al maadi yi ci la jóge mooy wëy na di dem wane ginnaaw di dem mu ne temps bu njëkk baangoo mooy démb li wolof naan démb lu weesu wala tey léegi rek li ma def ba lee ba pare ajjuma ji ñu julli tey moom kenn mënu la fexe buñ julliwaat ko loolu weesu na bu ñu fi julliwaatee beneen lay doon mais du bii weesu bi ci tegu moom mooy jamono ju njëkk ji mu ne bu ci tegu wal xaadiru jamono ji teew mooy tay léegi démb wolof danaan démb tey ak suba wal xaadiru ak li teew moo tax bu ñu nee ci classe bi maître bi di lire turu ni nit ñi liste turu élèves yi mu nee Moodu Njaay Moodu Njaay moom danaan xaadir mooy présent liñ naan présent ci arab moom xaadir lay wax mooy teew naa maa ngi je suis présent je suis là alxa wal mooy li temps bi nga xam ne tey la lii la léegi mu ne boobu mooy deuxième bi ci tegu mu ne wal mustaqbalu ak mustaqbal mustaqbal mooy liy ñëw ci kanam li dëgmal li nga xam ne moom la ñuy dëgmal istaqbala mooy li nga xam ne al mustaqbal li ñuy dëgmal li war a ñëw futur mooy passé présent ak futur démb tay ak suba bu ma nee suba nag futur nag par exemple minute bii may waxe minute bi ci topp futur la ci man ndax xamaguma luy xew mais minute bi nga xam ne moo weesu avant minute bii ma nekk lool passé la ci man mais minute bii ma nekk présent la mooy waxuñu démb ak tay ak suba loolu waxin la rek mais tekkiwul ne loolu rek la mooy mën a nekk maadi wala xaadir wala mustaqbal kon loolu mooy ñetti temps yi mu ne la az-zamaanul maadi léegi nag mu lay dikkal jamono ji nga xam ne dafa weesu mooy lan mu ne nuqtataani huwa al-waqtu alladhi madaa wa inqadaa huwa al-waqtu alladhi wa inqadaa mu ne mooy jamono ji nga xam ne weesu na wëy na wa inqadaa mu jeex dem na wane na ginnaaw di dem wëy na weesu na jeex na jeex na loolu mooy lu weesu moo tax bu weesoo nag doo fa nekk nag di di lamante wu saa su ne mais fexeel bu dee lu bon la woon nga tuub ko bu dee lu baax la woon loo waroon a yokk nga ne bu bu bu tey jël naa décision léegi bu bu présent bu bu occasion bi ñëwaatee ma def lu ëpp loolu mu ne exemple lim la wax ne mooy waxtu wi nga xam ne jamono ji nga xam ne dafa wëy te jeex mu ne mislu kataba muhammadun id darsa kataba muhammadun ad darsa kataba bind na muhammadun muhammad ad darsa bind bi mooy cours bi léegi mu ne la kataba moom la def en rouge loolu mooy verbe bi nga xamante ne nii ndax bu ñu naan passé li weesu ak li ceew ak lii ay verbe ba tax ñuy wax ab tur rek manoo cee xam lu teew ak wala lu ñëwagul xo imaginer bu ma nee Michel Michel rek noppi est-ce que Michel mën naa cee xam ne moom 1900 la dundoon Michel rek Michel turu Michel est-ce que buñ ma nee Michel turub Michel bindal ma Michel est-ce que mën naa cee xam ko amul benn relation ak temps bi mooy ne manuma ne Michel moom démb la fi newoon wala tey ndax bu dee surtout rawatina koo xam ne xaw ma ko ma ñëw rek ñu ne ma Paul. ra'ayta yuhaana man te man masumaa xam bu buñ nee ra'ayta yuhaana lool am na am na xam naa ni mi ni mu def mais waxuma foofu li ma bëgg a wax mooy tur buñ naan démb ak tay ak suba lool ay verbe ba tax ñuy wax mooy al af'al moo tax ñuy wax jëf yi nga xam ne ñoom ñoo am relation ak temps bi ndax mënoo jëf saa nga def ko ci biir temps yi ak espace ko mais tour rek mënuñu cee xam ndax kii lii présent la wala passé la Michel rek xamuma présent la passé la wala futur loolu du dox ci noonu kon bu ñu waxee phrase bi li nekk en rouge mooy verbe bi la ñuy seet kataba Muhammadu nit darsa Muhammad bind na tu ki euh, bi bu boobaa kataba ngay xool nga ne ah kataba mooy bindoon na bindoon na bind na daa bi ma naan bind na mooy daa fekk mu bind ba pare mu comme ñu jàng ba pare ba génn ñu ne am ku ñëw ne mais kan moo doon bind ma ne kataba Muhammadu nit darsa Muhammad de bind na leçon bi daa fekk mu def ko ba pare mooy loolu weesu na wéy na dem na jeex na mooy jëf ji pare na ko jeex na loolu mooy maadi mooy passé dañ koy wax ci français tamit ah, passé ak le verbe ina accompli boobu li nga xam ne dañ ko def ba pare bi ci tegu mu ne az-zamaanul haadiru jamono ji nga xam ne temps bi nga xam ne dafa teew mu ne huwa nuqtataani huwa waqtu takallumi huwa moom de mooy waqtu takallumi lu mi jamono ji nga xamante ne nii man mii ci laay waxe jamono jii may waxe nii lii mooy présent sama wax jii ngay dégg nii ma koy wax nii jamono jii ma koy waxe nii mooy présent ki ko déglu après loolu passé lay doon ci moom mais ki doon daam ko toog nii di ko déglu loolu mooy présent mu ne mislu exemple yaktubu muhammadun yaktubu kon phrase bi la verbe bi lañuy ñuy xool yaktubu mu ngi bind muhammadun muhammad mooy maa ngi ko gis nii muy bind ma ne yaktubu muhammadun wala ma gis koo xam ne mu ngi féey ci géej gi ma ne kii de mu ngi féey mooy dama woo gis muy def walla kuy dox di di dem ma ne ah, moom de yamshi yamshi hadha rajul ndawaa jii de mu ngi dox mooy dama koo gis loolu mooy li teew alxaadir nga gis kataba ak yaktubu am na différence bu am na yaa ci kanam yaa ci kanam te kataba comme racine bi kaaf la ak taa ak taa bi ak baa bi dañ ko am ci yaktubu kataba moom mu nga fa yokkul dara changé wul mais kii dafa yokk yaa ci kanam loolu dinañ ci gën a ñëw ci cours yi te gisoon nañ ko ci tomb bu mu njëkk bi bi ci tegu mu ne az-zamaanul mustaqbalu nuqtataani huwa ma ba'da takallumi mu ne mooy li nga xam huwa al zamaanul mustaqbalu kantaa jamono ji nga xam ne mooy dégmal di ñëw mooy li war a ñëw futur huwa moom de ma ba'da takallumi mooy li nga xam ne dafa dafa ñëw dafa xew ginnaaw euh, après lan mooy li nga xam ne day ñëw ginnaaw man bi ma waxee ba pare bu ma waxee ba ba daaneel après la lool di ñëw buñ ma nee foo jëm nii ma ne ma fekk ma toog nii toog ma ne buñ ma nee foo jëm ñu ne tey dix-huit dix-neuf heures moo jot wala dix-neuf heures quarante-cinq vingt foo jëm ma ne jàkka ja loolu lan lay wane kon wax ji ma wax mooy action bi buy xew bi ma noppee ba pare la mooy bu ma waxee ba pare après lay ñëw mooy quarante cinq jot vingt heures jotagul jëf jooju ñëwagul moo tax mu ne huwa moom de temps bi nga xam ne mooy dégmal mooy li nga xam ne huwa mooy li nga maa ba'da takallumi liy ñëw ginnaaw man bi ma waxee ba pare léegi mu ne la mislu exemple sa yaktubu muhammadun sa bu de dina bind gis nga siin la dugal bu a zamanul xaadir dana woon yaktubu muhammadun présent ak kii présent yaktubu dina mu ngi bind muhammad muhammad bu futur bi mu def sa yaktubu même phrase bi da sa rek la dugal ci kanamu yaa bi dina bindi dina bindi ngay wax doo wax mu ngi bind wala dina mu ngi bind déedéet dina bindi muhammad dina bindi mooy bindagul nga xam ne kon loolu signe bi kon dalay wan nekkoon lii futur la mais yooyu am na ñu ci waxoon futur projet futur lointain mooy dina bind daal ginnaaw man bi ma waxee ba pare bu ma waa waajoo xam ne moo fekk muy sonal wane kii lu ma ko wax du ko def maa ngi nekkoon demal demul ma ne ko non bàyyi ko rek dina dem non dina dem bàyyi ko boo ko bàyyee rek dina dem boobaa dem xam nga man damaa wax bi ma waxee ba pare bu dee sax dina dem mooy après bi ma waxee ba pare la mooy ba'da takallumi ginnaaw bi ñu waxee ba pare comme sa yaktubu dina bindi muhammadun muhammad léegi loolu mooy ñaari mooy cours bu njëkk bi nga xam ne tey ci al kalimatu wal kalaamu ak al azminatu la euh, c'est vrai que al fi'lul tamit ci la woon mais vu que heure bi dañoo xaw a te ah, buñ ko defoon jeexal premier cours bi deuxième cours bi ñu duggal ism wal fi'l wal xarf waaye xam naa dañuy yem nii ba beneen yoon ndax kat timis bi ngi wàcc jot wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana al alamin